ñu ci nettali juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñett xëy na sëriñ bi jublu kooka mu doon waxal képp wala murid yi mel ni moom wala murid yépp wala alam su ko defee ci lii la ñuy xame ni jige sëriñ bi mooy sopp ko bu wér ay ndigalam jarale lépp boo ko dul def daanaka dangaa nekk ak moom rek waaye doo jariñu ci moom daa mel ni ci kem ni ngay soppi sëriñ bi ak ni ngay rafete njortu ci moom ni ngay jariñoo waaye li feeg yaa ngi koy jàppe nit ni yow du weesu nekk nit ni yow wala alam ñu ngi ci nettali juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñett sëriñ Tuubaa xaada lahoo laaw maxtaara lahoo mas naa digal sëriñ Suhaybu radiyallahu taala anhu mu wattu ci bisub àllarba na mel na ni gaaw lañu tàmm ci wattu waaye sëriñ bi moom daa moom bisi ci ni mu ko binde moo tax benn bis mënta lore ci loo xam ni moo ko digle te fi mu ne li ñuy daw ci bis yi mooy lor képp wala alam ñoo ci nettali juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñeent Sëriñ Tuubaa xalaata lahoo law maxtaar lahoo nee na sama xasida yi ma leen bind waaye ñi leen di jàng maa leen tànn loolu dañuy tegtal ni mbir mu màgg la ndax tànn moom loo fonk nga koy def ma neen lu yomba xam la ndax day neex ci yow mi mu tànn ki mu ci tànnul itam du ko man lu mu ko bëgg-bëgg bu ñu seetloo itam danañu xam ni ñi koy jàng ñooy ëpp njariñu adduna lool wala alam ñoo ci nettalib juróom ñeent fukk bi soxna Mariama Lo taawub Serigne Sirel Lo radiyallahu taala anhu mas nay siyaar si Serigne Touba xaadalawo law maxtaara lawo ci njareem bi mu sukkee Serigne bi ni kooku kumu ñu ni ko soxna Mariama moom Serigne Siré mooy siyaare Serigne bi ni xalaas xanaa Siré daa dégg sabaat bi jug waaye léegi la toogoon foofu booba fekk na sëriñ sire làqu sëriñ naa naasir mooy dëgg dëggi turam mel na ni lu mel nii bari na lool ci moom ginnaawam bi mu faatoo kon day mel ni faatu mooy nekk ci beneen bërëb boo xam ni kenn du la gis ba tey ci biir nettali bu yéeme bi danañu xam ni nit mën naa nekk fi bërëb ñu bari di ko gis te moom du leen gis wala alam ñu ñëw ci nettali juróom ñeent fukk bi ak benn sëriñ si loo radiallahu taala anhu bi sëriñ tuubaa xaadalahoo allahu maxtaaralahoo di jóge sa si dañu ko wutal koo dénk dëkk bi te ànd ak man ndax lu nekk sunu boroom may na ma ci ab lim ba mu des sa jëmmu ji yow moom dani ma benn rekk lay doon sëriñ si radiallahu taala anhu sunu boroom subhaanahu moo ko jagleel sëriñ tuubaa xaadalahoo allahu maxtaaralahoo su ko defee tolluwaay ci xol yi la nekk loolu itam sëriñ bi da koy xam lool fi mu ne ku mel ni Serigne Siré Lo mii radiyallahu ta'ala anhu Serigne bi daana ko liggéey loolu bari ginnaaw bi mu faatoo ci loolu danañ ci mën a xam ni jombul mu koy liggéeyloo ba tey jii ndax Serigne bi moom nee na du faatu lu bari walaaw alam ñu ne ci nettali juróom-ñeent fukk bi ak ñaar Serigne Touba xaadalahoo law maxtaarlahoo mas naa wax Serigne Malick Ndiaye radiyallahu ta'ala anhu wol mataalu ba ñu dajee mu génn sëriñ Mali Njaay ni ko ñëpp daje nañu sëriñ bi ni ko ñëpp mënuñoo daje sëriñ ma Masamba radiyallahu taala an ni ko daa xamul waxiin li ëpp daje nañu sëriñ bi ni bu li ëpp dajee ma wax li ma bëgg a wax xam ngeen fu ma leen jële ak fu ma leen jëme ñu ni ko déedéet mu ni man mi xam fa ma leen jële ak fa ma leen jëme lu ma leen digal na ngeen ko def lu ma leen tere na ngeen ko bàyyi daal di fatu siiw na sëriñ bi xaada lawo law maxtaar lawoo sàmmonte gi day feeñ ci lépp moo tax lépp loo xam ne du dëgg ak lu ñu ko miin miin ci waxin yi ak jëfin yi du ko wax du ko jëfandikoo su ko defee ñun nag li ñu war a lu ñu war li ñu ci nettali bi mooy jéema a daw ay fen lu ñu man te xam ne ndegam lii la jàppe lu amul ba tax mu koy moytu ci waxin yi bëggul benn murid muy fen ab jaam nag lépp lu muy jéem ci ndigali sunu borom yi da ko ci dimbale ab jaam nag lu muy jéem ci ndigal yi sunu borom subhaanahu wa ko ciy dimbale bu baax lu muy jéem a bàyyi ci tere yi itam da ko ciy dimbale waaye loo dul jéem doo ko man mukk war nañoo xam ni wax lu amut bokk na ci bàkkaar yu mag yi nee nañu sax jullit mën naa def lu ne ba mu des fenn loolu ab hadis la ñu ñëw ciy nettalib juróom ñett fukk juróom ñeen fukk bi ak ñett sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo mas naa woo sëriñ Moor Biraan Géey ca njaareem bisub àllarba ba mu ñëwee mu ganale ko ba noppi ni ko daa am lu ma yittewoo ndax da nga ko man mu ni ko boo ma ci dimbulee dinaa ko man sëriñ bi ni ko dama am hitte bar sàq bëgg ci labraar yi muy ñu baax ñi ñeen fukk demal ma ca te ma bëgg nga jiiteel ma leen mu ni ko boo ma ci dimbulee dinaa ko man sëriñ bi ganale ko ba ca ngoon mu jox ko am mbàjji ak turkim njaareem ni ko man ngaa ñëw dellu kalsaan ni ko boo demee nga sol mbubb mi cangaay li mi ngi nii soo àggee na nga wut ñu man alxuraan ñu ñëw ci sa wet di jàng alxuraan dana am taw buy sóob bu ñu tàmbalee njàng ba ci biir taw boobee moom malaaka miy jël si ruu gi ñooy ànd danaa yabal sile sa wóllëre moo lay taxaw si nee nañu ba taw bay sóob ak ba sëriñ siré di ak si benn la moo ko waajal itam sëriñ bi yabal maam Ceerno ak sëriñ Isaa Jeen ak ñeneen ni leen waaye bu ngeen demee na ko siré taxaw cey sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara lawo daa mel ni lii li muy tegtale mooy barsàq genn kër la goo xam ni dañu fa dañu faa daje di xaarante ndax lii sëriñ bi wax loolu lay xam xamle ba tey li mu wax ak ni mu def ci sëriñ Siré Lo radiyallahu taala anhu dañuy xamal ni wóllëre am na solo lool te it moo wara jiitu keneen ba tey war nañoo xam ni Serigne Touba xaadaloo la maxtaara lahoo labraar yi la wax ni ñoo koy jige bu ëllëgee waalaaniyal abraaru fi uxraaya wan xaadali bilantihaan xiraaya negeen labraar yi ñoo koy jige ëllëg ku nekk war nay fexe bokk ci ñoom li koy maye nag mooy bàyyi tere yi lépp tey taxoo tuub loo ci def tey góorgóorlu loo man ci ndigal yi te Serigne Touba xaadaloo la maxtaara lahoo moom ay ndigalam bu julli juróom jàllee mooy jàng alxuraan ak xasidaam yi ci taqoo ñaar yi ak bëri leen ak sellal leen ci la murid di rawante na nañu yàlla dimbali ci barke sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaara lahoo ñeen fukk ñoo ñii sëriñ bi wax xaadaloo law maxtaara lahoo yaakaar naa lool danaa ko indi ci téere bii wala beneen ndax maa ngi koy wut walaw alam